xadaa'iqa wa anaaba kon ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu gisoon ci jataay bi weesu li nga xamante ne nii moom la suñu boroom tabaaraka wa taala daldi waajalal yéeféer yi nga xam ne ñoo ko weddi woon mu léegi nag mu ñëw di wax ñi nga xam ne nag ñoo ko gëm ñoom analan mooy seen mujj mu ne inna lil muttaqiina mafaaza dëgg-dëgg ñeel na ñi nga xamante ne nii ñoo ragal boroom bi tabaaraka wa taala mafaza ak ngañaay hadaa'iqa wa anaba biir aljana dinañu fa am ay tool yoo xamante ne nii wa anaba ak ay fooytéef yu bari ay raisin wak garabu raisin wak fa xeetu fooytéef yépp wa kawa'iba atraba bokk na ci xiiwal yañ fay am ña ca nekk ay góor soxna yoo xamante ne nii ay njegemaar lañuy doon atraba ñoom ñooy bokk maas ñooy bokk at kenn du mag sa moroom waka san bokk na ci yañ fay naan waka san dihaqa kaas yu fees dell ak façon naan ya nga xam ne moom la suñu boroom daal di leeral ca suuratu qitaal wala ñu gën koo xame it ci suuratu sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam kon wa kasan dinañu fa naan ay kaas ay kopp yoo xam ne di xaqan yu fees dell la am sàngara ak façon naan ya mu am waaye nag sàngara ji ñuy naan foofale laa yasmauna fiha laghwa doo fa dégg ndax du leen fa jural wax yoo xam ne mboosóor lay doon wala kiddaaba waaye ni sàngara yi def fii ci àddina yàq xelum nit ki muur ko ba nga xamante ne nii ku wax mu ne la waxoo dëgg ab sëriñam sax man naa wax mu ne ko waxoo dëgg kilifaam mën naa wax mu ne ko waxoo dëgg ndax sàngara sa loolu nag mu ne loolu nag amul foofale moo tax mu ne doo fa dégg laa yasma'una <coughs> ñoom de bu ñu duggee duñu fa dégg laxwan waxi mbóosóor wala kizaaban ramit du caagante ne waxu ko wax nga naan koy waxoo dëgg waaye xam nga nañuy ñuy weddi wante lool amu fa jazaa'an min rabbika ataan xisaaba mu ne lii nag boo gisee nag mooy pay la goo xam ne bu tukkee ci seen boroom ñoom ataan xisaaba muy may may gu bare bari gum leen defal sans saytu waaw ndax ñoom comme que dañ koo gëmoon boroom bi buy fay jaamam da koy fay fay gu bare bari goo xamante ni nii moom daanaka day day génn xelu doomu aadama mu ne rabbi samaawaat kii boroomu foofu te def yii yépp mooy boroom asamaan yi wal ardi mooy boroom suuf yi wa ma mooy boroom li ci diggante bi ñu ne ko waa kooku mooy kan mu ne kooku bokk na ci turam yi arrahmaan mooy arrahmaan mi fees dell yërmande moom mooy rahmaanu dunya wal axira moom la yërmandeem mooy ki yërmandeem nga xam ne moom dafa fees dell ak yërmande àddina ak àllaaxira moo tax mu ne laa yamlikuuna minhu xitaaba bis boobu nag dina ñàng ragloo raglu ba jaam yi duñu ko ñemee taxaw di wax ak moom di joxalanteeg moom benn kàddu mu ne ma bés bi nga xam ne bés boobu mooy yawma yaquumu ruux mooy bés bi nga xam ne ci lay taxaw ar ruuxu malaaka ma ñu naan ruux wal malaaikatu ak malaaka yi ar ruuxu am na ci boroom xam-xam yi ku mel ni ñoom Sa'id ibn Jubayr rahmatullahi alayhi taalibe la woon ci imaamu mawlaana ibn Abbaas moom dane mooy sayyidina Jibril am na it ñu bari ñoo xam ne noonu lañ ko ci toppe waaye am yeneeni boroom xam-xam wax yi bari na ci waaye mooy ar ruux wute na am na foo xam ne bu fa ñëwee mooy Seydina Jibril lay tekki comme fi nga xam ne lanaan moom ki ko wàcce mooy nazala bihi ruuxul amiin ki ko wàcce ci sa xol ala qalbika ki wàcce alxuraan jii ci sa xol bi de mooy ar ruuxul amiin kooku mooy Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam waaye kii mooy beneen malaaka moo xamante ne nii daanaka meneen malaaka la moom la naan yow ma kon bés bi nga xam ne yaquumu lay taxaw ar ruuxu muy ruux boo bële wal malaa'ikatu ak malaaka yi ñu def kuréel mooy moom mooy kilifaay malaaka yi sa wal malaa'ikatu safa laa yatakallamuuna duñu wax nag duñu jokkalante kàddu de illaa ndere man ka nga xamante ne adina lahu rrahmaanu borom bi fees dell ak yërmande ndax yërmande yàlla ji nga xam ne mooy arrahmaanur rahim yemul ci àddina kese wala ci allaaxira kese arrahmaan day daw ci allaaxira waaye day daw ci àddina arrahim day daw ci àddina te tamit day daw ci allaaxira mu ne koo kële nag moom ku mu joxul ndigal doo am sañu wax keroog waqaala te kam jox ndigal mooy kan illaa man adina lahu rahman ka mu jox ndigal mooy ruux bi mu tudd léegi wa qaala te ruux moo mële buy wax sawaaban lu leer nañ lu jub ay wax mu ne daalika al yawmu al haqq mu ne daalika al yawm al yawmu loolu le de al yawmu mooy bés bi nga xam ne al haqq mooy bésub dëgg bi fa man shaa ku mu neex nag ittaxada ilaa rabbihi maaba na nga sàkk jëm ci sa boroom aw yoon utalaw yoon jëm ci sa delluwaay jëm ci sa borom mooy est ce que mooy ku mu neex na nga faatu déedéet mooy faatu moom ñépp xam nañ ne ko faatu ci borom bi nga jëm waaye ut yoon wu baax wu lay jëme ci sa sa borom waaw kay loolu na ne ginnaaw bi ma leeralee lii nag ah mooy ko mu neex nga ut yoon woo xam ne sa ngay jaar ngir topp boroom bi topp ay digalam bàyyi ay tereem mu ne nag inna nun de borom bi tabaaraka wa taala anzarnaakum ñu ngi leen di xuppe adaaban mbugal qariban goo xam ne ku jege la yawma yanzuru ndax jigéen mbugal mi soriwul comme li mu waxoon innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariba yéeféer yi dañoo gis ne mbugal yi ma leen di diglu sori la alors ñun borom bi ñu ngi ko gis mu nekk lu jege kon mu ne inna ñun anzarnaakum ñu ngi leen di xuppe adaaban mbugal moo xam ne qariban gu jege la kañ la bëggal moom di am mu ne yawma yanzurul mar'u bés bi nga xam ne ci leen cam sa di gis maa la nga xam ne qaddamat yada moom la ay loxoom jiital ci ay jëf ci yu bon nga xam ne mu xool ci kanamam gis ne lii lépp lu bon la xool ndejoor gis lépp bon xool càmmoñ lépp bon fu mu xool lépp bon ah wa yaqulu mu ne nag alkaafiru bu loolu xewee nga gis ne mooy nit ku ne la mu jëfoon kook mooy ki def lu bon ki def lu baaxit it ah la mu defoon dina ko gis wa yaqulul kaafiru kantaa yéeféer bi nag bu boobaa gis ne ah fii de tey dina am problème mu ne yaa laytani